fi albaabi saamina cashar baabun fi nahyi an albidaci wa muxdasaati alumuur kon inshaa allahu taala ñu war a jël buntu bu bees tay comme ni ñu ko digga woon bi awni illahi wa fadlihi wa minnatihi ci jotaay bi ñu génn ci lañ ubbi woon buntu bi ko jiitoon muy chapitre dix-sept buntu ñaar fukk ak juróom ñaar doon wax ci war gi ñu waroon a wommatu ci ndig attey yàlla ak lan la nit ki di wax bu ñu ko woowee jëme ko ci atteb yàlla digal ko lu baax wala tere ko lu safaan muy garab googu gisoon nañ ko ne woon garab gii ñuy gis muy chapitre bi buntu bi dafa lëkkaloog bi ñu jóge comme boobu bi ñu jóge ni mu bi ko jiitu woon muy Eh, li nga xam ne mooy chapitre dix-huit buntu fukk ak juróom ñett ci garabu nit ñu sell ñi toolu nit ñu sell ñi ja'alana allahu minhum wa radiya allahu ta'ala anhum al imaamu an-Nawawi al-Hafiz rahimahullah mu ndil ñu garab gi nga xam ne moom lañuy ñuy présenté ci tool mu ne baabun as-sadisa ashar as-samina baabun buntu fi yi ci tere anil bid'a ci bid'a yi wa muhdathatil umur ak yi nga xam ne dañ koo sos mbir yi ñu sos ci diine waaw ak mbir yi nga xam ne moom la boroom daal di sos ci diine loolu gisoon nañ bunt ba nga xam ne moo doon siis bi ah fil amri bil muhafaza ala sunna bi aadabiha gisoon nañ ci lëf gisoon nañ koy ci bii ñu wees kon nag mu ne qaala allahu taala borom bi nga xam ne moo kawete yéegudde nee na fa maada ba'da alxaqi illa ad-dalaal waaw mooy waxoon nañ la niñ ko yàggee wax toolu nit ñu li ko composé garab gi ko composé mooy lii alquran ak sunna alquran rabbil alamin ak sunnati rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam kon nag moo tax mu ñuy njëkkeel nag ci wàllu wu njëkk wi di ñu ci wonal ci li làmboo to euh, garab gi muy alquran mu ne qaala allahu taala boroom bi tabaraka wa taala di nee na fa maada baada alxaq illa dalal waaw fa maada baada alxaq moo lan après dëgg après dëgg bu dëggug yàlla gi bu xasee ne est luñ fiy bàyyi la di toppi leneen lépp loo xam ne mu ngi ca gannaaw dëgg rek ba dëgg ñëwee lépp loo fi doo ko jënde wala lu tax toppoo dëgg ji xamal ne loolu nga tu loolu noonu dalaal la tudd mooy ak sànkute la tudd waaw yëgal ci saase ne la nga bàyyi la la loolu le loolu le moom mooy lu wuteeg dëgg waaw lépp lu wuteeg alquran ak sunna loolu ay ay ay ay ak cànkute la waaw ndax borom bi tabaraka wa taala imam bi ci indi lii rek muy suratu yunus aya 32 ndax borom bi doon wax yene ay qul man yarzuqukum min as-samaa'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absaara wa man yuxriju al-hayya min al-mayyiti wa yuxriju al-mayyita min alxayi wa man yudabbiru al-amr fa sayaquluuna allah faqul afalaa tattaquun fa daalikum allahu rabbukum alxaq fa maaza ba'da alxaq illa ad-dalaal fa annaa tusrafuun waaw doon wax ak Quraysh yéefiru Quraysh yi naan yonente bi alayhi salaatu wa salaam laajal ma leen ana kan moo leen di wërsëgal ndox mi jóge ci asamaan wal ard ak wërsëg gi jóge ci suuf ak ji ñu mën a am ci suuf wala laaj leen ana kan moom moom dégg-dégg ak gis-gis kan moo leen defal seen dégg-dégg yi seen gis-gis yi kan mooy génne yi fa ñi faatu bu ñu génne bu ñu ñi ñi ñi ah, ñiy dund ginnaaw bi ñu faatoo ah waaye di génne li nga xam ne moo faatu di ko génnee ci lu faatu lu lu dee non lu lu lu lu dee bu koy génnee ci lu dund ana kan mooy waman yudabbirul amra ana kan mooy ki nga xamante ne nii moom mooy euh, tadbiir di administrer mbir yi boo leen ko waxee de fa sa yaquluuna allah dinañ la wax ñoom ñépp ne la kooku de allahu la yàlla la faqul wax leen nag afala tattaquun ne leen afala tattaquun mooy euh, ndax du ngeen ragal yàlla ay way ragal leen yàlla mi leen mi nga xam ne leer na leen ne lii moo ko def waaw fa dalikumullahu rabbukum kookee ci def loolu mooy boroom bi rabbukum di seen borom alxaq te mooy dëgg huwa alxaq abdul xaq wala ñu naan abdul xaq kii mooy jaamu alxaq mooy yàlla fa maada ba'da alxaqi ana lan ginnaaw yàlla fa maada ba'da alxaq ana lan ginnaaw àtte bi yàlla fa maada ba'da alxaq ana lan ginnaaw wax yàlla tabaaraka wa taala bi ñu yonentam alayhi salaatu wa salaam bi eh, di di di dégtalal ci alquraan ak sunna ah ay way ginnaaw dëgg googee illa dalal way way fi nekk lu dudug tànku de waaw ala kullu ma xala allaha batilu waaw ala waawee moo tax yonent bi alei saat selaam ne asdaqu ma qaala ash-sha'ir li gën a dëgglu ab poète wax mooy li Labiid wax radiyallahu anhu ndax mu juna tuub tudd nañ ko fan yee <laughs> moo Seydina Usman ibn Mas'ud bi mu ne eh, nopp bi Xurashi bi <laughs> waaw wax ko ci Kaaba gi Seydina Usman ibn Mas'ud ne ko wax nga dëgg mu teg ci wa kullu na'imin la mahalata za'ilu mu ne ko nag waxu dëgg fii ba mu tëb ne waaye yéen waa Quraysh kañ leen nii dal ma ñëw di wax samay weer fii di décliner samay poème am ku jóg ci yéen naan ma waxoo dëgg am benn Quraysh bu jóg rek daal di ubbi bët bi tën waaw ne ko kii ci sufaha yi la bokk ci ñu dese yi nga xam ne nee na dañoo gëm diine ju bees waaye Seydina Labid moom bokkoon ci mu'allaqatu sab'a mooy euh, les plus grands poètes de euh, l'anti-islam la euh, période anti-islamique laata l'islam di ñëw moom mii ci la woon mais mujj na saxaaba la mujj na tuub Seydina Labid yeneen ci ma ne saab nag ne li gën a dëggulu ab sha'ir wax mooy li wax noonu ala kulli shay'in alaa yi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen kulla shay'in lépp rek maa xalallaaha boo ci génnee yàlla baatilu lool neen la waaw lu yàlla génn lool neen la lool mooy ginnaaw yàlla moom lépp loo xam ne ñu ngi koy wax rek bépp wax bu ñuy indi boo xam ne ñëwul jaar ci suufu waxu borom bi di ko di ko waxaat di ko répéter ah kooku loolu neen la waaw kon fa maada ba'da al-haqq illa ad-dalal fa anna tusrafun mais nit ñi bi xamee lii ñoom waa Quraysh ana nan lañ leen ma a wëlbatee daal di leen détourner ci sama wax jii ak yi nga xamante ne mooy jaamu mata duñ ma bokkaale al-imam an-Nawawi rahimahullahu taala mooy kon ginnaaw an-nahyu anil bid'a wa muhdathatil umur kon mooy lépp loo xam ne du àtte bi yàlla lépp loo xam ne du yàllaa ko digle ñu def ko ci sharia loole ne boo ko boo ci nekkee rek xamal ne boo génnee li yàlla ne def leen boo fi nekkee di créer leneen loo sos yow xamal ne lool ci bid'a nga nekk voilà mu ne kon suratu yunus la aya 32 alayhi salatu mu ne wa ci wàllu alquran ba léegi boobu kawite yéegul de nee na ba léegi maa farratna fil kitaabi min shay waaw boroom bi nee maa farratna mooy bàyyiwuñu délaissé wuñ ñàkk indi leeral ak àtte fil kitaab bi ci sama téere bi di alquran min shay'in ci dara waaw boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim euh, euh, fil kitaab bi ñenn ñi ne mooy lawhul mahfuz mooy amul dara luy xew amul dara luy am lu dul ne borom bi tabaaraka wa def na ko ci lawhul mahfuz loolu la naan maa farat naa dawuñu gàttal ñu bañ a def fil kitaabi ci téere bi min shay'in ci dara muy lawhul mahfuz ndax fa la lépp lu war a xew fa lañ ko def am ñu ne mooy alquran ji amul benn àtte boo xamante ne nii moom la boroom bi bëgg ñu doxe ko ci kaw suuf lu dul mu ngi waaw loolu moo tax kenn du ñëw naan àtte bi amul ci alquran déedéet da nga naan yow leerul ci alquran wala yow accès di woo ci waaw mooy alquran bàyyiwul benn àtte su waa nag àtte boobu. mu nekk loo xam ne da koy leeral nañ mu leer nañ àtte bu leer nañ ne fànn ci alquran jarul bagage yu bari moyens yu bari ngir xam ko ngir gis ko xam ne lii la borom bi wax comme mu ne innama harrama alaykumul maytatu waddamu no hurrima alaykumul maytatu waddamu loolu moom dafa leer waaw fara xaraamal nañ ci yéen almaytatu médd waddamu wa lahmul xinziiri wa ma uhilla li ghayri be loolu leer na loolu ay àtte la yu leer bu nee aqimu salaa wa aatu zakaa looy leer na mooy taxawal leen julli waaye loolu mooy amul benn àtte bu mbay bu yoo soit nekk bu leer naññ comme ni ñu wax nii wala mu nekk loo xam ne dafa lëmu mooy àtte waan ci alquran mais dañoo soxla yonent bi alay saa saab leeral ñu ko waaw aqimi salata tarafay nahar tarafay nahar ah. mu ne taxawalal julli ah ñaari peggu li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy mooy bëccëg gi guddi gi ah xam nga loolu wa aqimi salata tarafay nahar wa zulafan min al-layl xam nga li boroom xam-xam yi dañ naan heure julli yépp ngi ci biir waaw julli tarafay nahar ñaaru pegg kii yi bëccëg gi mooy bu dee ne ñi nga xam dañ ne fajar ci nahar bi la commencé ci jour bi kon fajar dugg na ñaari teggi ak timis ak euh, euh, non ak euh, tàkkusaan am ñu ne fajar ak tàkkusaan dugg na léegi nag wa zulafan min al lay ndax timis bu duggee guddi gi jot na guddi gi ak fajar bu dee ñi nga xam ne non fajar bokku ci gée ñaari teggu tarafayin nahaar tisbaar ngi ci biir tàkkusaan mu ngi ci biir voilà léegi boo déggee sax nekk euh, euh, fajar bi guddi li nga ko boole mooy timis wa zulafam min na layl waxtu ci guddi gi mooy waxtu timis dugg na waxtu gée ak waxtu fajar bu dee ñi nga xam dañ koo boole côté bi waaw. xam nga loolu mooy ne comme ni moom Mawlana Ibn Abbas génnee ci yu mel nii ne julli ak yu mel noonu loolu c'est pas donné à tout le monde loolu wanuñu waxtu yi dañoo soxla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko Seydina Jibril ñëw. Euh, ba bañ ko joxee julli ca suba ga mu leeral waxtu yi wan ko yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw première fois ñëw wan ko njaalbeenu waxtu wu nekk beneen ca suba ga mu ñëwaat wan ko fa mu jeexe ne ko nag julli yaa ngoog lii mooy diggante julli yaa ngoog waxtu yaa ngoog loolu dañoo soxla yonent bi alayhi salaatu salaam leeral ñu ko sinon aqiimu salaa kese xam nañ ne taxawal julli la mais defe naa leer nan la ñuy jullilee borom bi est ce que damay toog sama lal ne ah concentré ci yàlla de xalaat ci yàlla def al jamu ala allah léegi baax na julli naa dem naa déedéet yonent bi alayhi salaatu salaam moo ñuy leeral aqimu salaa boo gële ci côté waxtu yi romb nañ ko waaye ci kappone nan lañ koy defee yonent bi alayhi salaatu salaam lañ soxla te pourtant alquran leerul ci noonu bu baax de timis ñetti rakka la loolu amul ci alquran gée ñeenti rakka la mooy amul ci alquran ci ci ci ci lu biir mu ngi ci biir. ki koy leeral nag boo waroon bi àtte yooyu bàyyiwu ko mais il faut mu am mu ku ko leeral alors que bi mu nee ñu xaraamal nañ ci biir mbir xam nañ ñu mbir la waaw te yeneen traçais sax après mbir googu sax ñëw rek gin ñu koy leeral ndax moom mooy ki nga xam ne alquran dafa nekk benn notice boo xam ne ki ñu ko mën a leeralal mooy yonent bi alayhi salaam waaw moo ñëw la xamal ñu ne mbedd googu sax c'est pas n'importe quel du mbedd yëpp waaw amun maxsuus la mooy général la Ah waaye am na lu ko tënk lan moo ko tënk ah ah mooy comme li nga xam ne moom la wax ci xurrimat euh, euh, li li li uhillat lana maytatan daganal nañ ñu ñaari midd li sayyidina Abdallah saa saam nee daganal nañ ñeen ñaari midd voilà li nga xam ne mooy alxuutu wal jaraad waaw mooy jën ak njéeréer soxlawuñu nga leen di rendi ngir la sawaay mu dagan ci yow déedéet te loolu alquran wax na aw euh, ci bi muy wax ci géej euh, wax na tamit euh, laxman tariyan goo gëli ngeen xam ne ngeen di génn mais taxul mu leer voilà ndax loolu rek na nañoo yaakaar dañ koy rendi comme que dañoo ne médd la bu génne jën wi nekk médd yonent bi alayhi salaam ne alxillu al huwa tahuru ma'u alxillu maytatu moom géej de mooy li nga xam ne dafa laaj tey laabalaate ndoxam alxillu te dagan naa lekk maytatu li nga xam ne mooy méddam yooyu yëpp dañoo alxuraan wax na ko mais yonent ma saa saa ma ñëw leeral ko voilà waaw kay léegi ak yu bari yu mel noonu soit nag mu nekk loo xamante ne nii mu ngi ci alxuraan waaye même sunnaa yonent ma saa saa feeñu ci génn feeñ gu leer mu ngi ci de bu kenn new ci waaw waaye mooy dafa defee feeñ ba ñi nga xam ne mooy ijmaa u boroom xam-xam te ijmaa bu ñëwee ijmaa attention de ijmaa du gars yi dañoo toog rek neex nii lañ ko jàppe mooy ne ijmaa foo gis am na ci texte boo xam ne moom moom lañ sukkandikoo léeg-léeg nag comme que day nekk ijmaa mooy boroom xam-xam consensus communautaire boroom xam-xam yépp ci dëppoo ñoo ci d'accord day dem ba léegi dañ naan rek ijmaa léegi léeg-léeg duñ wax dalil bi tax ñu bari ñëw ci gannaaw suñu classe bi xamuñu ba pare foog ne ñoom mën nañu corriger al jahabida wal iyaadu billah waaw naan ñii dañ ne ijmaa la lii lañ war a def mais fan la nekk ijmaa ana ban texte ko alors que am na texte ijmaa du lu ñuy taxaw noonu rek saa mu am fon kislaay kislaay déedéet am na surtout lu yàgg ñu naan ijmaa ijmaa di ba a tudd texte bi day dem ba nit ñi foog ne amul texte buñ sukkandikoo alors que la yajtami'u ummati ala dalala ñoo sa xeet yeneen tubaab yi saa saa nee nañ ñu sa du ñu euh, bokk nekk ci cànkute kon mooy am na kislaay waaye kislaay boobu mën naa dem ba. Eh, ñu yàgg koo bañ a wax ba nit ñi foog ne nekkatu fi mu ngi fi ba léegi loolu it texte bi maa farratna fil kitaab bu dee alquran atte yi bàyyiwuma ci dara am na atte yoo xam ne noonu lay génne waaw lañ koy xame te ci alquran la cosaan bi rek ak loo xamante ni qiyaas loo xam ne xew-xew la bu fee bu bu fee bu bu ñëw don d'organe bu ma war a yow en tant que apprenti waroon ngaa xam ne bu ñu la waxee apprenti faqih <laughs> ay implantation mammaire <laughs> jigéen ñiy def di teg ay euh, parce que dañoo am xawma ma mën nañu am cancer def ay ween artificielle wala sax ñu bëgg yu rëy ñu def noonu ak yu mel noonu ak poosé ay bëñ ah <laughs> bu ñu oor wala bu ñu nàngama ci nàngam ak bakkan boo xam ne saa bakkan dañ koo jox ma ut bakkanu or wala bakkanu xaalis wala li nga xamante ne mooy rijlun sina'iya tànk boo xam ne prothèse lañ ko wax voilà prothèse li nga xam ne man ah waa ji soldat la woon par exemple mu dem ca guerre ba suti ci mine antipersonnel ah boo xam ne dafa dagg tànk yi ñu utal ko ay prothèse yoo xam ne léegi buy dox di boo seetloo bu baax di nga gis ne waa ji day xaw a soox waaye mooy léegi day day dox ndax day sol yére bu gudd mu wàcc nga foog ne tànk ndekete loolu la est lool que mën naa ne ak yooyu yëpp yu mel noonu jàpp ko ci yu bees yi xew waaw ci yu bees yi xew hein ak li nga xamante ne mooy mooy GPA gestation pour autrui waaw nit koo xamante ne nii wala couple boo xamante ne nii dana ñoom mënuñoo am doom léegi est ce mën nañoo jël sànqale ñu góor ki beneen jigéen boo xam ne mère porteuse la tudd. moo leen di ëmbal seen doom ah ñoom ñu jël bu ndaw si ak bu jëkkëram comme que biiru ndaw si manula ëmb ñu de jox ko beneen def dugal ko ci beneen jigéen ci ci ci ci hôpitaux yi bu ko defee moom mu ëmb ko léegi mu jural leen est ce loolu mën naa ne <laughs> xam nga yooyu ay bees la yoo xam ne de toute façon jarul ngay chercher loin ah loolu amul woon waaw <laughs> waaw loolu amul woon <laughs> waaw GPA gestation pour autrui ak li nga xamante ne don de sang waaw jël sama deret maye ko ci banque de sang bi dañu am benn campagne de don de sang boo xam ne am na fii nee nañ mardi ak yooyu nee nañ sax nañ am gaa yi di joxe carte ak yooyu est-ce que loolu est-ce que loolu ci da cee ban attale ci alquran joxe ak sunna yeneen suñu borom nee na yooyu yëpp bàyyiwuma dara ak yeneen yu ngeen xamagul ndax wa yaxluqu ma la ma la ta'lamun borom mooy bind lu ngeen xamagul. yooyu yëpp borom bi nee na maa faratna fil kitaabi min shay bàyyiw ma ci téere bi dara kon nag bu leen jéggaa atte fereet wala ci seenum xel ndax bu ngeen ko defee tàbbi ngeen ci bid'a ak muhdathat al umur loolu la loolu la lëkkaale am <laughs> aaya yow loolu apprenti faaqi bi ma doon wax ni eh, ne da ngay jàng wala da ngay jaay ne ja am nga yaa ngi génne ayin ngaa xam ne boo taxawee ci yu mel noonu jëlal maa faratna fil kitaabi min shay na nekk bayna nasba'ilayk waaw diggante sa bët yi nga xam ne ah boroom bi danee na bàyyiwul dara ci téere léegi yow am nga am aala comme que apprenti nga amagoo aala bi amagoo les moyens dugg ci géeju alquran ba génn nooy def mooy dellu ci boroom xam-xam yi waaw fasalu ahla zikri day ñëwaat in kuntum la ta'lamun laaj leen waa zikri ñi borom bi jox xam-xam boo bële bu dee ne xamu gen kon nag nga war a dellu ci ñoom ñoom nag li ñuy def bu dee lu xew la loo xamante ne gisuñ ci sarahatan atte bu leer nañ ndax bu leeroon nañ ñu doon wute ci alquran ak sunna lu ñuy def comme li ñu waxoon hadith bu Seydina Muaz bi tuddoon nañ ko fan yi noonoo non tudduñu ko woon lool beneen affaire la <laughs> suñu jataay yeeg gone yi <laughs> da nga yi ay jataayu xadiis ak euh, gone yi <laughs> voilà loolu la <laughs> ci lañ doon waxe lool ndax dañuy gis xadiis boo xam ne Seydina Muaz ah wa an abi wa an euh, abi dar ak Seydina Muaz radiyallahu ta'ala anhuma loolu mooy xadiis boobu nekk ci arbaina yi ci lañ doon wax mbiru Seydina Muaz pour ñoom itam ñu xam dara ci saxaaba yi <laughs> lu gàtt rek ci la ñu doon waxee affaire bi mooy hadis boobu nekk sunanu al imam Abu Dawud euh, rahimahullah as naa Seydina Muaad bi ko nent bay saasaam di yónni Yaman ne ko lan ngay àtte ci nit ñi mën leen téere bi yàlla bi mu ne ko waa léegi <laughs> ak sunna yonent bay saas mu ne ko bu ma mu ne ko boo amul ci téere bi yàlla mu ne ko ci sunna sa sunna mu ne ko bu dee amul ci ñoom ñaar mu ne ah ajtahidu ra'yi wala alu waaw bu boobaa dinaa du du euh, yulli dayut soo def effort d'interprétation essayé xool lu xew lu bees lii te gisuma ko ci alquran gisuma ko ci sa sunna ma fexe li ma xam ci ñaar yooyu ma jële fa xool ndax lii xew nan laa leen di méngaleeg alquran ak euh, sunna yeneen tubaab saa saam dóor dóor dënnam ne alhamdulillah yàlla na bo mu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo dëppale. Euh, gis-gisu ki yoo xam ne mooy ndaw ndaw yàlla li Seydina Muaz nii li nga xam ne loolu la ndaw yàlla lii la bëgg te lii la jàngale waaw même bu dee xadis boobu dëgërul lool boroom xam-xam yëpp d'accord ne ci loolu lay demee en tout cas li nga xamante ne mooy jamaahirul ulama kene qiyaas loolu dafa mën a nekk contrairement ak ñi nga xam dañ koy bañ comme ñoom al imam Ibn Hazm rahmatullah alayhim ak ñooñële hmm? min az-zahiriyya rahmatullah alayhim kene bu boobaa boroom xam-xam ni muy def lii bees lii xew li mu xam ci alquran ak sunna ana lan moo ci ban élément comme élément x la bu ñëw bu bees dañuy xool est-ce que élément B C D ba bi yi ñu am ci alquran est-ce que am na ci élément x bi am na yu mu nirool ci yooyu buñ gisee yu mu nirool ci lépp ci lu en tout cas lu bari wala lépp ñu jël atte ñoo ñële daal di leen koy jox waaw kon nag euh, loolu la loolu tamit maa farratna fil kitaabi min shay loolu ay porte la yërmande yàlla yu mu ubbil xeetu yonente bi alayhi salaam voilà kon nag mu ngi noonu le alhamdulillah loolu moo tax ma faratna fil kitaabi min shay loolu lépp yenn yi dafa leer nañ yenn yi dañuy soxla ci alquran noonu rek dem ci sunna yeneen tubaab saa saa yenn yi ijma yenn yi qiyaas ak yu mel noonu yi nga xam ne ñoom ci ngay mën a jaar ba mën a génn li nga xam ne mooy àtte moom la naan ñi nga xam ne bi na voilà loolu mooy ñi nga xamante ne ñooy boroom xam-xam mais pas n'importe qui ñoo ñooy ñëw. ne ay wa ñun daal sawaay eh, aca ñun dañuy commencer di wax doono loolu nekkul loolu man la nekk ñi nga xam ne ñoo ko man mooy la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ah, walaw rudduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum voilà mooy atte bu ñëwee bu ñu ko delloo woon ci yàlla de ak ñi nga xam ne ñoom la yàlla def ñu méngoo mbir yi muy boroom xam-xam yi ñi mu jox cléwu mafatihul qur'aan ak sunna ñoo ñële caabiya ñooñu de dinañu ko xam na nga xam ne ñooy génnil atte ba nga xam ne moo jub ca mbir yi di ko settantal génne ko ci loolale kon nag ma faratna fil kitaabi min shay suratul an'am aya 38 mu mu ne wa qaala ta wax na ba léegi taala boroom bi nga xamante ne moom ne mooy ki kawe te yéegut <laughs> mu ne fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul suratul nisa'i ay cinquante ay bi gisoon nañu ko eh, bi nga xamante ne mooy baabun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa gisoon nañ ko voilà mu moo tax duñ ci yàgg fa in tanaza'tum bu ngeen xëccoowee fii shay'in ci man di doon farudduhu na ngeen ko delloo ilallahi ci yàlla war rasul ak ndawam bi sallallahu wa sallam mu ne ay bil kitaabi mooy téere ci yàlla mooy téere bi wa sunna mooy ronante mi alayhi salaam sunnaam voilà loolu bële dane woon wa qaala al ulama wa qaala qaala ila kitaabi wa sunna fii mu ay al kitaabi wa sunna kon ñu romb mooy ay cinquante neuf suuratu nisaa mu ne wa qaala ta'aala mu ne borom bi nga xamante ne nii de moom moo kawe te léegi mu ngi wax de lan wax mu ne boroom boobu nee na wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an mu ne ba léegi lii lépp ngir wane bu ngeen xëccoo ah, ci dara delloo leen ko ci yàlla atteb yàlla atteb yonent bay saa salaam ak nam ko jàngalee na nii lañ koy defe walla jë ah, jëfin wii ci alko ci ci ci diine nan lañ koy defe kenn du ko xamee tam xel dem leen ngeen xool wala lu jëfule est ce ñu war a def la am sax delloo leen ko ci yàlla ak alquran ak sunna bu ngeen fekkee ngeen jël bu ngeen bu fa newul nag ngeen xam ne loolu ci muhdasatul umur yi la bokk ak bid'a amu ci cosaan amu ci dara amul dara ko boole alquran loolu moom bid'a kon nag mu ne wa anna mu ne wa anna hada wa anna hada te lii nag sirati waaw mooy sama yoon de waaw mustaqima <coughs> coow lu nag la def jéng lépp mooy yom dégalee digal yu am solo yam yam waxoon qul ya taalaw atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana dem ba jeexal wala taqrabu maalal yatiimi bam jeex wa bi ahdillahi awfu dhalikum wasaakum bihi la'allakum tadhakkarun mu ne loolu lépp nag ma fi digle yii bu leen bokkaale yàlla ñëw leen ma jàngal leen yow yonente wax leen ñëw leen yéen yéefér yi ma xamal leen jàngal leen li borom bi eh? wax ma jàngal leen ko ak li mu xaraamal ci yéen yéen seen boroom bu leen ko bokkaale dara seen waajur yi ngeen di def njekk ci ñoom di rafetal te bu leen ray seen doom yi ndax ragal ñàkk ñun ñoo leen di wërsëgal ak ñoom bu leen laal njombatiif yi la ca feeñ ak la ca nëbbu bu leen rey bakkan bi nga xam ne boroom bee ko ñoŋal lu dut ci dëgg gu yàlla ne ko def lii faat leen lii de laa leen di dénk man seen borom bu dee nekk ngeen ñuy xellu waaye bu leen jege alalu jiréem ji jirim yi lu dul la gën a rafet lu man da ñàkk te mooy nga dundal leen ci bu dee ne da ngaa ñàkk ba moo dara nga ciy jël bil ma'ruf ba ni nga xam ne noonu lañuy jote seen majorité nekk ñoo xam ne daal dinañuy euh, mën a yoral seen bopp mbir mu ne nga dool la neen koy delloo tuut ay seede wa awful la bu ngeen di commerce di nattal nit ñi ah wal mizaan ak balance yi ngeen di peser litre ya ay mat poids ya nay mat bu leen sàcc garaamu kenn bil qist ci ci ci njub ñun nag borom bi nag la nukallifu nafsan illaa wusaha gisoon nañ ko ci gataay bi ñu buntu bi ñu génn ah du ñu gàll benn bakkan lu dul leen ko yaatalal may ko mu man koo def te bu ngeen di wax na ngeen wax na ngeen wax waxu maandu même bu dee ne ta ngeen maandu ci seeni wax ak seeni atte même bu dee ne way jegeñaale ngeen ko séqal te ci pacte bi yàlla bi ngeen amoon ak moom ne di ngeen ko jaamu te du ngeen ko bokkaaleel dara mu waat ko fii ngir wax leen ko ak pacte yi nga xam ne da ngeen ko jaamu du ngeen ko bokkaale ah aw fu na ko matal de lii de wasaakum bi moom la leen borom bi tabaaraka wa taala di di di di di di euh, digal ba conseil bu leen neexee def non mooy di leen digal ngeen def la'allakum bu ko defee tazakkaruna ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di fàttaliku seen borom nekk ñoo xamante ni da ngeen di tudd seen borom saa si ne léegi bi waxee yi nag la ne wa anna hada te lii ma leen fi wax yépp nag lii mooy sariya yi la ñu koy doxale lii la. ku fi indi beneen jaamu yàlla bu dul lii rek moom moo war a moom moom bu amul dalil ci alquran ak sunna teg leen fële ci bidaa yii nga xam ne moom bunt bii moom lay leer lañ koo tere ak muhdathatul umur yi ci la bokk lii de mooy sama yoon mustaqiman coow wooral jóge ci yàlla di dellu ci moom fattabi'uhu topp leen ko jëfe leen ko wala tattabi'u subula te bu leen topp sewnde yi moo tax Seydina Ibn Mas'ud ñoom ñooñu ak bari na saxaaba ko ñoom Seydina Jaabir yonente bi saa saam da leen defal schématiser schématiser leen def benn rëdd ci suuf def ay rëdd ci wet gi ne rëdd wii nii jàng aaya bi wa anna hadha sirati mustaqima lii mooy sabaw yoon wuy wu màgg wi yoon bu gudd bi jub jëm mooy yoonu yàlla wu jub wi fattabi'uhu na ngeen ko topp wala tattabi'u subula bu leen topp sew nde yi mooy yoon yu sew yi nekk ci wet yi bifurcation yi mu ne loolu nag mooy subul yi mooy yoonu shaytaane ndax shaytaane yaa fa ne siraatal mustaqim shaytaane yi noo nekk ci extrémité yi di xaar képp ku ko wàcce tarfatal ayni bu la boroom bi kiiwul man nañ laa fëkk voilà voilà kon nag mu ngi noonu voilà fa tafarraqa bikum an sabili ndax bu boobaa de dina leen soril eh, tasaare leen ci yoonam ba dootu ngeen ci ne zalikum wasaakum be lii de la bi di digal la'allakum tattaqun bu ko defee ngeen am taqwallah mën a ragal seen boroom tabaaraka wa taala la ci gën a kawe topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem te moom kese tax waaye borom bi may leen ko ndax loolu boroom bi di def ci xolu jaam la ba mu mën a réaliser yooyu bu ko defee borom bi may leen loolu de moom lay wax nii ne kon topp leen ko mooy topp leen alquran ak sunna bu ngeen fi bàyyi rëdd bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam rëdd bu mag bii topp sewnde yi sewnde yi mooy bidaa mooy bàyyi nga alquran wàcc raay nag bu déraillé bu wàcc la koy xew ah TGV waaw train grande vitesse alhamdulilah terre bi gis nga terre bi nekk di jaar Dakar di dem Rufisque gis nga bés bu wàccee raayam kenn du la nettali liy xew loolu nag mooy diine ji siraatul mustaqim mooy raay yi waaw boo ko fi bàyyee wala tattabu subala bu leen topp sew nde yi mooy détournement mooy déraillement waaw loolu nag mooy bidaa foo defee bidaa rek xamal na yow teggi nga sa tànk fala la borom bi tegloo woon mooy fi yonent ma sa sam tegoon tànkam fastaqim kama umirta wa man taaba maak wala tatghaw yow itghaw nga yow yow tatghaw joojee borom ne wala tatghaw yow moom qad tagha waaw yow yow moom moom moom <laughs> kon nag mooy bidaa yi dalay beewloo dalay génnloo ci yoon yi nga xam ne borom bi nee na bu leen topp sew nde yi ndax ñooy sew yi dañoo bari waaw kon nag mu ne wa qaala taala suratu an'am ay cent cinquante trois mu ne wa qaala taala mu ne borom bi nga xamante ne nii moo kawe te yéegut ba léegi nee na qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum mu ne borom boobu nag wax ñu ba léegi di ñu wan garab gii di ñu ko leeral ci laaya yooyu ah borom bi wax nañu leer de in kuntum tuhibbuna allah waxal yow seydinaa muhammad nit ñi ne leen in kuntum dem nekk ngeen tuhibbuna di sopp allah borom bi tabaaraka wa taala luy xew nanu ñuy def hein mu ne fattabi'uni na ma topp aaya bi it gisoon nañ ko na ngeen ma topp bu ko defee yóbbi bu ko mun lool borom bi bu ngeen ma toppee rek ah borom bi de dina leen sopp waaw tabu leen soppee wa yaghfir lakum dunubakum waaw mu daal di leen jéggal seeni bàkkaar loolu gisoon nañ ko ci baabu fil amri mooy euh, chapitre seize bi moo doon deuxième aaya non troisième waaw moo doon troisième aaya qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah yaghfir lakum dhunubakum moo tax euh, loolu nooy loolu mu jéggal leen seeni bàkkaar lañ ci waxoon doy na mu ne wal aayaatu fil baabi kasiiratun maaluma aay yi nga xam ne ñoo ñëw ci bunt bii di ci wax kasiiratun dañoo bari lool de maaluma lu ñu xam la mu ne wa amal ahadis ndaal xadiis yi yi nga xam ne ñooy wax ci bi ci njëkk mooy mu ne jiddan kas fa kasiiratun jiddan mais dañoo bari lool sax xadiis yi nga xam ne ñooy ñëw di wax ci garab gii nii xadiis yi ko composé yi ko làmb ak ñoo bari waaye nag mu ne jiddan lool wa hiya mashhura te xadiis lañ yoo xam ne yu siiw lañu waaw jarul sax sori ci xadiis yooyu ngir di leen dégg saa su ne non bari waaw léegi nag mu ne fa euh, fa naqtasiru an tarafin minha waaw dañuy yem rek dañuy yem ci lenn rek ci yooyee waaw comme que dañoo bari nag mooy kon du loo xamante ne lu ñu mën a def fii la ci téere bi yëpp waaw waaye dañ ciy doyloo rek ci ci benn wàll ci loolee li nga xamante ne mooy wàll woowee ci garab gi léegi nag mu ne ah.